Eh, ñu ngi woon ba léegi comme niñ ko waxe woon ci jataa bi weesu ci dernier village bi muy fi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi daldi gisante jàkkaarloo muy xisbullah <coughs> wa ala <coughs> ra'sihi sayyiduna sallallahu alayhi wa sallam muy parti bi <coughs> kurélub lislaam ki ko leen jiite di seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam ak kuffaaru qurayshin yi di xisbu sheytaan te ki leen jiite di abu jahl ibn hishaamin ci jataay bii weesu ñu ngi woon ci euh, féewaloo bi nga xam ne xewoon na confusion bi xewoon ci armée quraysh bi Euh, ginnaaw bi nga xamante ne ci la ci lañu xamee <clears throat> ñaata lañu jullit ñi ñaata lañu euh, te ñu yómmi woon yónni woon Umayr ibn Wahb al waxoon nañ la ne jamono yooy kaana yud'a shaytaanu Qurayshin dañ ko doon woowee shaytaane Quraysh lañ ko doon woowee le satan de Quraysh tellement <clears throat> ni mu yéemee woon waaye mujj na tuub te dinañ gis tarjamaam insha allah dañuy bàyyi ba jamono ji nga xam ne ci la tuube <clears throat> moom seydina Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu taala anhu mu ñëw ne waa Quraysh ginnaaw bi mu defee ñaari tuuram yi ah man daal gisuma lu dul albalaaya taxmilul manaaya muy gëléem yi nga xam ñoom dee lañu yem man daal li ma gis mooy almawta nawaadixa yasriba taxmilul mawta naaqia muy gëléemu yasrib daal ñu ngi yenu dee leer naññ te saf moom la ñu yena nag gis nañ ne bi wax leen ko def compte rendu a ah, ci la Hakim ibn Hizam daldi woon jóge ne woon Utba ibn Rabi'a wa kaana kabiru Qurayshin wa kaana Qurayshin wax ak Utba ibn Rabi'a mi magoon ci mbooloo mi ne ko delloo la ndax duma la proposer loo xam ne boo ko defee doo deñ ñu lay tudd ci yiw ba àddina biy tukki ci Quraysh mu ne ko won lan la mu ne ko tarji'u bin naas dangay delloo nit ñi Quraysh te xeex bañ fee am ah Utba defoon lool waaye neewoon na ko nag mën na kenn rek laay tiit mu daldi taal bi xeex bi tey nag mooy ibn al-Hanzaliya te mooy Abu Jahl ibn alayhi min allahi maa yastaxiq ah bi mu demee gisoon nañ li abu jahlin daldi tuumaal euh, utba ci ak tàppet ne qad intafaxa wallahi saxru mooy waat naa ci yàlla man abu jahlin dafa ragal utba daa ñëw ba fii gis mbooloo mi mu ragal en plus xam ne euh, asxaaba muhammadin ñoom akalata jazuur lañ ay lekkatu gëléem lañu waaye ba pare doomam daa bokk ci ñoom moo tax mu ñuy tiitloo ci doomam jeeg ñooñu ngir ñu bañ leen def dara <coughs> loolu foofu lañu yemoon ne abu jahlin yemul woon ci lool waaye mu woowoon amir ibn al-hadrami nekkoon frère u Amr ibn mi nga xam ne moom la euh, sariya bu Abdullah ibn Jahsh ibn Riyabin radiyallahu ta'ala anil daal di woon rey mu ne ko jógal nga laaj sa vengeance pour sa frère bi nga xam ne moom lañ rey te nga wax waa Quraysh nañ la matal seen alliance bi dox seen digganteeg yow ndax même bu dee Utba mooy seen allié directement waaye Quraysh ñépp dañ ciy ànd ndax Utba kaana min saadati bani Abdi Shams moo nekkoon kilifaay waa bani Abdi Shams <coughs> di banu Umayya <coughs> moom Utba ibn Rabi'a ah Aamir ibn Hadrami jóg te waxoon nañ la boo fàttale ko bi ñuy def coups yi tax xeexu badra am bokkoon na ci ne mooy rey gi nga xam ne moom lañu reyoon Amr ibn al-Hadrami ndax Quraysh comme que dañoo génnoon ngir njëgg mi ñu ñëw nag ba ci biti ba njëgg mi jàllee ñu utaat yeneeni ay cause ne lii moo tax nag voilà il faut ñu prendre nag suñu vengeance ci ki nga xamante ne nii fayul ki nga xam ne mooy xaliifu naa de nangu fayyu deretu Amr ibn al foofu lañu ñu yemoon euh, bi mu waxee loolu moom rakku di Amr di Amir nit ñépp atmosphère bi nga xam ne était électrique Abu Jahl mel na ni li ñu naan kos na la kos na almet rek tecc mu tàkk ba Quraysh ñépp xalaat bi nga xamante ne moom la Utba joxewoon ñu mujj fëlan ko fële kenn faaleetu ko ñépp ne xeex bi la ñuy xaar foofu la ñu yemoon war a continuer tey waaye Abu Jahlin li mu wax mooy kàcc la ndax bu nee waa asxaaba Muhammadin di saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom dafa dañoo nekk ñoo xam ne akalatu jazuur lañ mooy ne loolu kadib la mooy ne du dëgg ndax dane ñoom dañuy lekkkatu ay géléem lañ te képp ñépp boo dundug yonent bi alayhi salaatu wasallam ak waa Yasrib ñoom xam nañ ne tàndarma moo fa te dund gu metti lañ doon dund bokk ñoog waa Màkka nga xam ne ñoom bu doon tey ñooy les les les les nebaab yi nga xam ne ñoom ay naanti lañ ñooy boroom alal yi te Quraysh gi gisoon seen train de vie nga xam ne ñoom ñoo doon lekk ay gëléem gis nañ ko ci ci ci yoon wi neuf gëléem tous les jours wala dix lañ doon rendi ñoon ñoo doon lekk loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam këram lekk gi da doon manqué léeg-léeg du am léeg-léeg tàndarma ndox la ñuy lekk comme ni mu ñëwee ci xadiis kon loolu bu nee ñëw ne gaa yi akalatu jazur te tamit gis nañ saxaaba yi radiyallahu anhu ñu doon dunde surtout waa ahlu suffa am na ñeneen ñoo xam ne yàlla defaloon na leen mais loolu nekkul woon ñi ëppoon ci nit ñi moo tax Abu Jahl ngir kàccam yi ngir bëgg a dugal gën a dugal Utba ne daa gis gaa yi nekk lekkkatu gëléem moo tax mu tàppet leen léegi nag mooy loolu waxu de façon loolu mooy day dan di habitude ku faar it saa su ne mooy désinformation dañ koo mën ci jamono yëpp nag boo xoolee buñ gisee seen noon rek jamais ñu objectif ak moom mooy ne foo jaar ñuy kàcc di teg ndax foog nañ ne c'est comme ça la ñuy gën a amplifier affaire yi bu ko defee ñu mën a nag gina a gaay gën bàyyi ñooñu walla wan ne gis nga Utba mii Abu Jahl li tax mu ragal gaay mooy li ñuy lekk gëléem kon foofu la ko teg waxam ji te du dëgg léegi nag lan moo ci tegu kon bi nga xamante ne kon Aamir ibn al-Hadrami jóg na wax loolu gisoon nañ na riwaaya bi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi dane woon wa xaddatani abi yasaar isxaaq ibn yasaar wa geyruhu min ahli ilmi an ashyaaxin min al ansaar dane woon xad wa xaddatani te nettali na ma abi sama baay di isxaaq di isxaaq moo tax ñu naan ibn isxaaq doomu isxaaq moom muhammad la tuddoon di boroom siira bi muy Muhammad ibn Isxaaq mu ne sama baay ma ko nettali di Isxaaq ibn Yasaar di doomi ku ñuy wax Yasaar wa ghayruhu ak ñeneen min ahlil ilmi ci boroom xaw ji wa boroom xam-xam wala keneen ci boroom xam-xam yi an ashaaxin ñu jële ko ci ay góor min al ansaari bokku ci ansaari radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waxoon nañ la ne tarjama bi dinañ ci dikk bu jeexee léegi ñun kon ñu ngi yemoon fi imaam ibn isxaaq ci xadiis boobu mu ne bi nga xamante ne nii ci la aamir ibn alxadrami jóge mu ne fa qaama aamir ibn alxadrami faktashafa thumma saraxa waa amra waa amra mu ne bi ko abu jahlin waxee lool ne ko yow aamir jógal ndax gis nga sa Utba mii nga xam ne mooy sa allié daa bëgg ñëw ba nga gis sa vengeance ñi reyoon sa frère nga jàkkaarloog ñoom mu ne nañ ñib ji Quraysh jógal nga sàkku ci yu ñu daldi lay matal seen pacte moo ñu dimbali la nga jël sa revanche mu jóg daldi wu ba ñépp gis ko mu yuuxu ne waa Amra maa ngi woo anakan moo may dimbali waaye ci Amr mi nga xam ne moom laa ñàkk mooy kiiw istighasa la pour ñu dimbali la au secours way moo may dimbali waay ci ba ma ba ma fayul amr mi nga xam ne sama frère bi ñu rey mu ne woon fa xamiyatil harb ci noonu nag ci la taal ba xeex ba tàkke waxaqi ba amru naas mbiru nit ñi gën a tee mooy atmosphère bi électrique léegi bëggatuñ ku leen wax ñibbi leen mukk léegi kay en découdre rekk a ci des xeex wastawthaqu ala ma hum alayhi min ash-shar ñoom ñépp nag ñu daldi dajaloo waa Quraysh ci li nga xam ne moom lañu nar muy xeex wa ursila ala an-nas ar-ra'yu alladhi da'ahum ilayhi Utba ñu yàqal nag ñu yàq ci nit ñi xalaat bi nga xam ne moom la leen Utba ibn Rabi'a waxoon muy xalaat bu sage na la woon ñibbi leen ndax ku ngeen fi rey mooy doo bëgg a koo doo ko bëgg a xool ndax sa mbokk lay doon léegi foofu lañu yemoon riwaaya bi di continuer mu ne falamma balagha utbata qawlu abu abi jahlin intafaxa wallahi sahra sahru mu ne nag bi nga xamante ne nii ci la utba daldi dégge mooy li abu jahlin wax xam nga newu fa woon bokkuñoon fun ne moo tax xakim dane Utba bi mu ma naa def li nga wax dane ma waaye fa ci ibn al-Hanzaliya nga daal di gisi ibn Abu Jahl ibn Hisham euh, moo tax bi mu demee nag foofu wax ko moom Hakim ba pare Abu Jahlin fa la waxe lool léegi nag xabaar bi daal di àgg ci côté bi nga xam ne ci Utba fa mu newoon mu dégg ne Abu Jahlin dane ko intafaxa wallahi sahru këni abu jahlin nee na ko dangaa ragal dangaa tàppet ba mu jéggee lool moom ba xaala mu ne ndax nag mooy honneuram lañ laal ci biir arme bu génn Quraysh génn nii mu nekk sangu Quraysh gin cee nekk mag ñu koy tuumaal ne dangaa ragal dangaa tàppet ku toll ni sang ñu naan ko sang bu toll noonu ñu naan ko dangaa ragal Utba daldi mer mu ne xaala mu ne fa sa ya'lamu musaffira isti manin tafaxa saxaru moom it mu répliquer euh, bi mu déggee lool mu ne sa ya'lamu musaffira isti mu ne ma sa ya'lamu dina xam abu jahlin dina xam musaffira isti moom mi nga xamante ne nii moom abu jahlin lay lay la laaw mooy ne moom euh, bon ngalawal rek la man mooy waxu xam nga nee na Abu Jahlin ngalawal rek la man loolu la boroom taajul arus wax mu ne loolu dañ koy wax ci bu ñuy ŋàññi nit ay ab doraat mooy koo xamante ne nii ngalawalkat bu mag la euh, loolu la Utba tontu Abu Jahlin ne dina xam waa ji nga xamante ne nii moom moom moom galawal rek la man muy Abu Jahlin manin tafaxa saxru dina xam maag moom kan moo ciy tàppet tey ana man Utba maay tàppet am huwa walla moom Abu Jahlin lool dina leer tey waaye am na tamit ñu ne euh, li nga xamante ne nii mooy in tafaxa sax euh, euh, musaffita musa ñi nga xamante ne mooy musaffira iski loolu day tekki que mooy koo xamante ne ni noos rek la xam mooy koo xamante ne nii moom liñ naan waa ji euh, enfant gâté la Utba ne mooy al mutrif al mutanaim alladhi lam tuhannikhu tajaarib wa shadaa'id loolu boo demee ci taajul arus indi na boobu tamit ne loolu tamit da koy tekki musaffira isti mooy ki nga xamante ne ni day tegg ba <laughs> balee ki nga xam ne moom moom ab ab ab enfant la mooy ont ba ne Abu Jahlin dina xam moom mi nga xam ne xamul sonn masula masula masula sonn xamul expérience xamul dund gi ndax lépp dañ ko ko doon defal moom dañ ko koy defal nga xam ne non seur la moom dinañ xam maak moom nga xam ne xamul benn coon maak moom kan moo ciy tàppet ana am ho <laughs> kon nga gis xam nga lii problème la ci armée armée bu dem di guerre kilifa yu commencé désaccord am ñuy xuloo mais mais mais Abu Jahl stratégie la teg mooy ne dafa def lii ngir am li mu bëgg ndax xam na ne bu fu newoon bu fa newoon di wax ay affaire waxu langage diplomatique mooy ne Utba kon nit ñi moom lañuy topp te xeex du am waaye ilaa a fallu il faut tuumaal ko loo xam ne xam na ne da koy gaañ ci honneur bu ko defee euh, mooy day day day gis boppam bu gisee boppam këne nag mooy ne loolu lan la koy faje pour wan Abu Jahlin këne du ragal mooy kon dootuñ ñibbeeti fii lañuy toog ma wane ci xeex bi loo xam ne man Utba duma tàpp te Abu Jahlin loolu la bëggoon moo tax loolu gisoon nañ ko ci Uqba ibn Abi Mu'ayt li nga xam ne moom la waxoon abu ali di euh, abu di umayya di euh, nu mu tudd umayya ibn xalaf voilà di euh, umayya di nga xam ne mooy riwaay bi ñu gisoon bu imaam ibn bi ne keroog bi nga xam ne gis nañ ko bu yàggul bi Quraysh di génn Umayya ibn Xalaf comme que euh, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu nee woon na ko man dégg naa Yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne moo lay rey ñoo jullit ñi lay rey moo dex keroog bi nga xam ne ci la Damdam ibn Amr al-Ghifaari yi ñëwee yuuxu waa Quraysh ne leen seen njëgg ma takk xare ngir dem armée ngir dem Abu Jahl di wër ci dëkk yi moom dane woon Umayya dane woon du dem lu tax du dem moom lool la mooy ne yoo nee nañ ma Muhammad nee na ma moom dégg naa moo may rey wala mbokkam yi te kon moo tax duma jóge fii nii nga xamante ni mooy Quraysh waaye gisoon nañu waaye bi njëkkoon a gis laatu ñuy gis riwaaye imaamul Buxaari yi boobu dane euh, Uqba ibn Abi Mu'ayt dafa ñëw fekk comme que yëg ne ne Umayya du dem nee na du dem mu ñëw ba fi mu ko fekk ci Kaaba gi foofu ci seen grand place fekk ay ñoñam daal di koy wër mu indi benn ànd boo xam ne cuuraaya ci nekk daal di koy teg ci kanamam ne ko cuuraayul fa anta minan nisaa ndax yow ci jigéen ñi nga bokk ba mu mer ne ne ne qabbahaka Allah wa bima ji'ta bi yal na su booxun ma la yow ak yu ñu fi indi ba tax mu ne day dem mooy ne ñoom dañoo xamoon lu mel noonu xam nañ ne te loolu nit xam nga ko mooy ne yenn yi boo bëggee kenn def ko nga xam ne bu ma fi nee di ki di jaay eh, ay ay rafetal yooyu wala di wax ndànk te mu bañ dama koy wax contraire bi loo xam ne day tax da koy pousser ci li ma bëgg mu def aboo jëlin nag c'est bien c'était bien calculé moo tax mu wax lool ne laqad intafaxa wallahi saxru ne ba dafa tappet Utba bay dégg ko ne ki nga xamante ne nii Euh, sa ya'lamu musaffiru isti man intafaxa sahru wallahi dina xam moom mi nga xamante ni nii ngalawal kat kese la àddina bi yépp toog di noos di ngalawal rek masula xam lu metti moom Abu Jahl xamul lu metti expérience de la vie xamu ko mettitu dund xamu ko lépp dañ ko koy defal dina xam ndax man ak moom kan moo ciy tàppe waaw <laughs> quoi bi Utba de waxee lool nag léegi nag mu passé parole mu jàll ci acte bi mu ne thumma altamasa Utba baydatan li yudxilaha fi ra'sihi fama wajada fi al-jayshi baydatan tas'u min 'idami ra'sihi falamma ra'a dhalika i'tajara ala ra'sihi bi burdatin la mu ne nag Utba bi nga xamante ne nii ci la wax lool léegi nag muy ut benn genre casque li ñuy def ci bopp casque boo xam ne comme euh, militaires yi ñuy def seen bopp yi teg benn casque boo xam ne day tax euh, ñoom duñu duñu duñu duñu man mooy day protéger ci daanu yeeg ak yenn fett yi buy dal ak flèche yi dalay protéger muy ut benn casque bu mu def mooy bay ba bu mu teg ci bopp bi waaye trouvé wul ci armée bi ci mbooloo mi benn amul benn ci casque yu ñu am boo xam ne xaj na ci bopp bi ndax la min idami rasi ndax li bopp bi réyoon bopp bi daa réy réy ba fekk amul benn casque boo xam ne duñ dugg ci bopp bi léegi nag bi mu gisee lool intajara ala rasihi bi burda bu mujj jël benn burda daal di koy kaalawoon ak lëmas ko ci bopp bi noonu loolu la defoon li nga xam ne mooy kaskam moom Utbat ibn Rabi'a kon loolu mooy xadiis boobu ci li xew ci armée Quraysh bi léegi nag mu des nañu taxriiju xadiis bi xadiis bi gis nañ ne imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi sarraxa bi bisamaa leeral na ne dafa dégg xadiis bi ndax dane xaddat wa xaddatani abi isxaaq ibn yasaar wa xaddatani nettali na ma abi sama baay di isxaaq ibn yasaar wa geyruhu min ahli ilmi an an ashyaaxin min al ansaar moom riwaayam di imaam ibn isxaaq bu xasan la sanad bi bu xasan la wala bu saxiix lu tax nga ne ah déet déet déet déet même bu dee bàyyi imaam ni Isaaq bu dee ne ku dëgër la euh, an ashyaaxin ci ay góor minal ansaar loolu mais xamuñ ñan lañ ay góor ci ansaar yi te nag yow mas nga ma fee wax bu ma fàttale ko këni loolu mooy ku ku kenn xamul te ku kenn xamul ñooñ xamuñu leen te seenu xadiis bu dee ne ñiy nettali daa am koo xam ne walla ñoo xam ne xamuñu leen loolu day tax xadiis bi du wér ma ne la ah kay loolu de maa la ko waxoon waaye nag fii garaawul ndax lan as ashyaaxin minal ansaar ñooñu ci saxaaba yi lañ mooy ne te jahalatu saxaaba la tadur mooy ne saxaaba buñ xamul nun tudd kooku kooku loolu noonu wàññiwul dara ci xadiis bi moom ñu tuddoon turamayam ndax lan ndax ñoom ñépp wóor comme que ñoom ñépp a wóor moom kay fi ñuy seet dañuy seet avant muy agsi ci saxaaba bi ñooñu wóor na ñoom déet bu ñooñu wóoree jeex na bu nee an rajulin moo tax xadiis yu mel noonu an rajulin saxiba nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci góor goo xam ne ñu xool càllale bu ba ki ko wax mu le mu nekk ku dëgër mu ne jëlee ne ci góor goo xam ne dafa àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam saxaabaam woon loolu day nekk xadiis bu wér même bu dee ne xamuñu góor googu kan la fii mbir mi lool la mooy même papa imaam ibn Isaaq bu dee ne tuddul góor ñoo ñaan ashyaaxin min al ansaar loolu leeral na mbir mi mooy ñu bari lañ te ci euh, saxaaba yi lañ bokk te saxaaba buñ tuddul turam tamit yàqul dara ci xadiis bi ndax kulluhum ñoom ñépp udulun ñu wóor lañ bi adaalati rabbil ci di nga xam ne mooy euh, buur yàlla moo leen li nga xamante ni mooy seenuk euh, euh, maandu kon loolu mooy riwaaye imaam ibn Isaaq bi waaye naka noonu imaam al Bazzaar rahmatullahi alayhi tamit solo na xadiis bu mel nii euh, di wax ci li nga xamante nii mooy li xewoon diggante Quraysh li doxoon ci diggante Quraysh loolu imaam al-Bazzaar tamit soloo a ko euh, mu jaar ci imaam Ibn al-Musayyib raxmatullaahi Euh, riwaaya imaam al bazaar bi waaye tamit imaam al bazaar raxmatullaahi alayhi na xadiis bu mel nii di wax ci waxtaan ak xuloo bi doxoon diggante Quraysh comme niñ ko gise léegi diggante Utba ak Abu Jahlin imaam alhaythami indi na ko ci majma tudd riwaay imaam al bazaar boobu ne rijaaluhu thiqaat ne góor ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu wóor lañu ñu dëgër lañu ah, waaye tamit imaam at-Tabari tamit soloo na ko ci taarixam mu nekk ci mursalu ibnul musayyib ci sanad boo xam ne bu xasan la waaye euh, imaam ibn jarir xadiisam boobu sax mooy réellement du mursal ndax mu ngi jaar ci Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi ndax xadiis boobu wax naa la bu xasan la imaam euh, euh, Sa'id ibn al-Musayyib bokkoon ci taabi'i yu mag yi muy taalibey saxaaba yi dane baynaa nahnu inda marwaan ibn al-Hakam id daxala xaajibahu fa qaala Hakim ibn Hizam yasta'dhin loolu mooy jokkuloon mooy ne xadiis la bu wér boo xam ne imaam at-Tabari Ibn Jarir soloo na ko ci taarixam mu jaar ci Sa'id ibn al-Musayyib mu jaar ci ki nga xam ne mooy Hakim ibn Hizam ndax dane moom Sa'id ibn al-Musayyib benn bés dañoo nekkoon ci Marwaan ibn al-Hakam fekk boonoon gouverneuru Médina jamono yooyu id daxala xaajibuhu ci la son chambellan di dugge muy ki nga xam ne mooy bëkk néegam fa qaala mu ne ko xakim ibn xisaam yastadin ah de mooy sàkku ngir dugg si ci yow yow gouverneur di marwaan mu ne ko dugg sil ci noonu nag ci la nettalee li nga xamante ne nii ci la ko ci lañ ko laaje ne ko xaddis naa xadiisa badrin Marwaan ne ko nettali ñu li nga xam ne moo li xewoon Badr ci la ko nettalee moom e, di Hakim ibn Hizam radiyallahu taala ardaah nettali boo xam ne bu nuroog bu imaam ibn Isxaaq bi raxmatullaahi alayhi kon loolu moo xewoon foofu léegi kon ñaari kuréel yi jege nañu jàkkaarloo nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi yemoon fi ñoom fi nga xam ne ci lañ agsee foofu ci al-udwatu dunya fi nga xam ne fi la teenu badri yi nekk gis nañ ne tabax nañ benn mbalka fàttit yeneen teen yi sànni ci seeni kopp moom nag alayhi wa wassalaam gisoon nañ ne bi Quraysh xëyee ci suba gi jóge fa ñu woon ci ci ginnaaw tund woowu da leen gis mu daldi ñaan boroom bi subhaanahu wa ta'ala ngir mu defal ko li nga xam ne moom la ko digoon waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum bi nga xam ne ci lañ taxaw dalee na def ay dalee na def ay rang mooy dalee na def ay sàppe comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daldi solo ci euh, li nga xam ne mooy jaami'u Tirmidhi di sunanu Tirmidhi rahmatullahi alayhi imaam at-Tirmidhi daldi solo ci xadiis boo xam ne sanad bi bu da'if la comme moom ni mu ko waxe moom imaam at-Tirmidhi ndax dane xaddatanaa Muhammad ibn Humayd ar-Raazi mu ne naa nettali nañu Muhammad ibn Humayd ar-Raazi problème bi ci moom mii la nekk dinañ ci ñëw léegi li ci imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wax mu ne nettali nañu Muhammad sama sëriñ di Muhammad di doomi Humayd bokkoon ci kojug Razes muy ar-Raazi bokkoon ci ar-Raazi foofale mu ne cekk benn dëkk la bu ne ca ca ca qaala moom mu ne xaddatanaa nettali nañu salamat ibn al-Fadl di salama di doomi ku ñuy wax al-Fadl an Muhammad ibn Isxaaq mu jële ci Muhammad di doomi mooy kan mooy boroom Magaazi moom lañu gis ay xadiisam léegi mook baayam di Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alal jamii moom seydina muhammad ibn isxaaq mu jële an ikrimata mu jële ci ikrima nekkoon taalibe kan ki mu jële ci xadiis bi an ibni abbaasin jële ci seydina abdillahi ibni abbaas radiyallahu taala anhuma an abdirahmaan ibni awf seydina abdullahi ibni abbaas jële ko ci abdirahmaan ibni awf radiyallahu taala anhum wa ardaahum qaala moom mu ne seydina abdirahmaan radiyallahu anhu abba an annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi badrin layla mu ne moom seydina abdirahman kene daldi nañuy raajale def ñu ay ran annabiyu yonent bi sallallahu alayhi badr laylan tabim ñuy def noonu di raa di def ay sàppe guddi la woon waaye xadiis bii nag wérul ndax imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi bi mu ko soloo dane wa hada xadiisun garibun la na'rifuhu illa min hadha al dane lii xadiis la bu tuuranke boo xam ne xamuñu ko lu dul ci wàll wi mu ne wa sa'altu Muhammad ibn Ismaïl laaj naa ci xadiis bi Muhammad ibn mooy kan al di imaam al Buxaari yi waxoon nañ ko fi ne moom <clears throat> mooy sëriñ par excellence bu imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi euh, moo tax su jaami'am bi sunanu Tirmidhi lii du ci jeex ay dé laaj naa ko Muhammad sa'altu Muhammadan fa qaala mooy ne moom xadiis bu ci bu bu ci amee euh, loo xam ne lu muy laaj yu bari da ko doon laaj euh, am na yeneen sëriñam yu doon laaj mais ëpp ci ëpp lu mu doon laaj mooy imaam. al Buxaari rahmatullah alayhi mooy Muhammad da ngay dégg rek da ngay dégg rek mu ne saaltu Muhammadan bu waxee mooy Ibn Ismaïl di al Buxaari mu ne laaj naa ko rahmatullah alayhi ma an ci xadis bii ñu ñu wax. bu Seydina Abdurrahman ibn Awf bii ne abba ana annabiyu bi badrin laylan kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal dina leen sàppe Badar ak guddi nee na laaj naa ko ko moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi falam ya'rifu xamu ko. mooy xamul mbir mi euh, léegi waqaala mu ne Muhammad ibn Isaaq sami min Ikrima mu ne ba pare imaam al-Buxaari yi ne ko Muhammad ibn Isaaq mooy boroom al-Maghaazi euh, nekk suñu sëriñ fii ci siira moom euh, sami'a dégg na min Ikrima mooy dégg na ci Ikrima mooy loolu kon du problème xam nga bu nee an ndax li tax euh, mu préciser ko lii ndax dafa an ana te Muhammad ibn Ishaq wax nañ la mudallis la siqatun mudallis am ñu ne bon moom ku kii la quoi euh, saduq la mooy ku dëgg euh, ku dëggu nii mais àggul darajaay siqa looloo tax xadiisam ni ñu naan xasan ñenn ñu nag ne non moom day àgg ci darajaay euh, bu wér saxiix loolu nag moo tax mu ko way leeral fii ta comme que mu dallis la tamit en même temps nga xam ne day nettali léeg-léeg loo xam ne moom du moo ko dégg moo ko dégg mais expression bi muy utiliser day foog yow boo mooy day foog ne moom da koo dégg alors que dégg ko looloo tax comme ñooñu nag waxoon nañ la buñ nee an jëlee nañ ci diw dañuy téye ci seen wax duñ nangu ne lu dëgër la dañ naan non du dëgërul ndax comme que day def lee xamuñ ndax bii est ce bokkul ci yooyu. moo tax mu ne ko imaam Ibn Ishaq imaam al Bukhari rahmatullahi alayhi wax imaam at-Tirmidhi ne ko Muhammad ibn Ishaq moom dégg na sami'a min Ikrima xam nga hadith bi dane la Muhammad ibn Ishaq an Ikrima mu jëlee ci Ikrima mais. da koo dégg wala la léegi nag mu yëgal ko xamal ko ne ko Tirmidhi imam Tirmidhi këne ah Muhammad ibn Isaaq dégg na ci Ikrima mu ne nag imam Tirmidhi di continuer kon foofu garaawul kon da ngay gis ne kon léegi mu des kat mooy sëriñu imam Tirmidhi bi moom moo ci des muy kan Muhammad ibn Humayd ar-Razi moom ak Salama ibn al-Fadl Salama ibn al-Fadl amul luñ ci wax mais Humayd Muhammad ibn Humayd ar-Razi mu ne moom imaam at yi di continuer mu ne wa hiina ra'aytuhu kaana hasan ar-ra'yi fi Muhammad ibn Humayd ar-Razi mu ne ba nga xam ne ci laa ko gis moom dafa nekkoon koo xam ne ku rafetoon xalaat bu rafet la amoon ci Muhammad ibn Humayd ar-Razi ginnaaw gi nag da'afahu ba'd imaam al-Bukhari daal dina nag ah mujj gi mu daal di koy wéradil kon loolu moo tax xadiis bi daal di wéradi kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam dalee na euh, euh, sàppeel guddi muy xadiisu Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu waaye imaam Ahmad rahmatullahi moom soloona ci xadis boo xam ne boo xasan la mooy xadis bi ñu fi tuddoon tuddoon nañ ko bu yàgg mooy xadisu imaam abu ayub al ansaari boobu rahmatullah alayhi te xadis boobu waxoon nañ la ki waxoon ne xadis bu xasan la moo imaam al haythami naka noonu imaam al xaafiz ibn kathir bi mu indee xadis bii ñuy bëgg a wax ci al bidaaya wa nihaaya daf ko indi ba pare mu ne wa hada isnaadun xasan mu ne lii de mu ne lii de sanad la boo xam ne bu dëgër la imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah kon dafa solo jële ci tàllale euh, bi dem ba ci ki nga xam ne mooy abu ayyub al yi mu ne suffifnaa yawma badrin fa badarat minna baadira amaama as-saff fa nadara ilayhim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa mu ne moom imaam euh, abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda mu ne suffif naa daal dina ñuy euh, ranger yawma badrin euh, keroog badr kan moo leen ranger mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo leen def ay kuréel ngir ñu taxaw jàmmaarloog yéefér yi mu daal di leen def ay rang lépp ci discipline la tegu nee na fa badarat minna badira amaama saf mu jekki ci kanamu rangée bi mu am foo xam ne daf ci daf ci sayaa dafa génn feeñ fa nadara ilayhim annabi mbooloo moom xaw a xaw a avancé ci rang bi yonent mi aleyhi salaatu wasalaam di leen wax ma'i ma'i mooy dugg leen ci rang bi dugg leen ci rang bi loolu imaam al al al euh, alxaafiz ibn kathir mu ne ah, tafarrada bi ahmad wa hada isnaadun xasan mu ne lii de imaam ahmad moom rekk ko solo te sanad la boo xam ne bu xasan la waaye keroog bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di rangele saxaabaam yi di leen def ay rangil ñu waajal li nga xam ne mooy xare badrin imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daf ñuy nettali ci xew-xew boo xam ne xew-xew bu yéeme la bu xew keroog muy foofu noonu ci bés boobu moom mu ne imaam ibn isxaaq wa xaddatani xabbaan ibn waasi'in ibn xabbaanin ibn xabbaana an ashyaaxin min qawmihi anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam addala sufuufa asxaabihi yawma badrin wa fi yadihi qidhun yu'addilu bihi al-qawm famarra bi Sawaad ibn Ghaziyata xalifa bani Adiy ibn an-Najjar wa huwa mustantilun min as-saffi fata'ana fi batnihi bil-qidh wa qaala istawi ya Sawaad fa qaala ya rasuulallah awja'tani ila aaxiril xadiis mu ñuy nettali moom imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ci li nga xamante ne nii moo xew foofu keroog bi nga xamante ne nii ci la leen yonent mi alayhi salaatu wassalaam di def di leen rangele di def ay ran jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne moom imaam ibn isxaaq fa wa di nettali nag histoire bu yéeme bu Sawaad ibn Ghaziya moom dañuy defaale tarjumaam insha allah ndax defaw ko woon euh, histoire bu doy waar la ci bés bi moom lañu imaam ibn Isxaaq di nettali nii turam moo doon Sawaad ibn Ghaziya al bokkoon ci Bani Adiy ibn Najjaar Euh, am nañu ne moom mooy albalawi nekkoon xaliiful ansaar comme ni nga xamante ne noonu la xadiisu imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi aleyhi daldi wax moom nii di sawaat fekke na badrin bi nga xamante ne nag gazwatu badrin ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi di kuréelu yéeféer yi ak kuréeli jullit ñi daldi jàmmarloo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa eh, jóg di defar sàppe yi ah moom am lu xew ci biir sàppe yi loolu noonu lañu imaam ibn Isxaaq kon di nettali mu ne moom wa haddathanii nettali na ma man imaam ibn Isxaaq xabbaanum nu waasi'in di xabbaan di doomi waasi' waasi' di doomi xabbaan an ashyaaxin mu jële ci ay góor yoo xamante nii min qawmihi ci ay ñoñam mooy ñu jële ci ay góor yoo xamante ne nii ci ay ñoñam lañ bokk inchaa allahu taala dinañ ñëw ci taxriiju xadiis boobu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi mu ne mu ne góor ñooñu ne anna rasuulallah këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam àddala sufuufa asxaabihi yawma badrin keroog badr da doon e, jubal li nga xam ne mooy e, sàppey saxaaba yi radiyallahu taala anhum di leen di defar yi wa fii yadihi bi muy def lool nag ci loxoom qidhun mu ngi ci yoroon benn bant yu'addilu bihi al-qawm bu ñëwee ci kenn gis nga xaw génn bant bi la lay laale ngir nga dugg noonu la leen doon euh, rangale di leen dugal ci ran yi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fa marra bi Sawaad ibn Ghaziyata xaliifu bani Adiy ibn Najjaar bi muy def loolu moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la rombe ci ki nga xamante ni mooy sawaad di doomi Ghaziya bokkoon moom xaliifu di ki nga xamante ne allié la woon ci waa banu najjaar bokk ci waa banu Adi ibn najjaar ci waa lansaar ci waa ahlul madina bi muy bi mu agsee ci moom wa huwa mustantilun moom nag sawaat dafa génn bu baax ci sàppe yi mooy rangé bi yonent yore saab saab nag wax di defar ñuy rangé mu gis sawaat génn bu baax ba mu agsee ci sawaat nag ibn Ghaziya radiyallahu taala anhu mu def noonu génn bu baax ci sàppe yi fa ta'ana fi batnihi bil qidah mu daal di jël bant boobu mu yoroon doon ci defar sàppe yi moom alayhi salaatu wasalaam daal koy jam ci biiru sawaat bi waqaala mu ne ko istawi yaa sawaad istawi yaa sawaad istawi yaa sawaad naan ko istawi jubal jubal ci ran ci ran bi duggal ci ran bi yaa sawaad yow sawaad duggal ci ran bi yow sawaad duggal ci bi yow sawaad fa qaala yaa rasuulallah sawaad nag ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah aw jantani gaañ nga ma ah, ah oui ndax sa bant bi yi nga yor nii damaa gaañ danga ma koo jam ci biir aw janta nii gaañ nga ma waqat te dëgg-dëgg nag ba'athaka Allahu bil haqqi wal 'adl te nag buur yàlla moo la yónni yow yonent mi alayhi salaatu wassalaam ci maandu ci dëgg ak maandute fa nii kon nag comme que danga maa jam bant bii nga yor sama biir bi ba muy metti kon nag damaa bëgg damaa bëgg fayu Allahu akbar ndax yàlla dalaa yónni ci dëgg ak maanute jam nga ma bant ci bant ci ci biir aw jante ni tax nga ba sama biir bi jam nga ma mu metti leen na fa aqit nii ma fay dama bëgg a fay léegi balaa réponse bi imagine leen nañu imagine ñun ñun ñun ñun ñun lan lan lan moo doon nekk suñu réaction bu doon ñun la imagineel sëriñ yow sëriñ waxuma ay sëriñ yu yu yu yu say doomi sëriñ de mooy sëriñ bu mag bi mooy ne yow fi nga jokk sëriñ ba gën a mag ci foofu bi nga yaakaar bu dee ne yow kooku noonu la lii lu mel nii amoon taalibe yi nan la ñuy réagir imagineel benn sëriñ bi bala ñu continuer ah, pour wan la léegi bala ñuy gis réaction yonent bi alayhi salaam ñun naka lañ doon réagir waxuma la sëriñ bi rek de mais taalibe yi yow ab taalibe boo xam ne sëriñ bi dafa yor bantam di leen laal naan leen lii am ku ko ne ah sëriñ bi nag sànk bi ngay dox ak sa bant bi nga yor danga maa gaañ mu ne ko ah mu ko damaa bëgg ma fay damaa bëgg damaa bëgg fayyu ndax danga maa gaañ lan lañ ko ñàkkub taalibe waay walla waay kii boo mooywul gars yi dañ koy saax saaxee alors que <laughs> xoolal rek saaxibul xuluq boroom ki nga xam ne Allahu akbar moom la buur yàlla wax ci suuratu nuun wa qalam maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun bi muy wax ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka te dëgg-dëgg yow rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala xuluqin azim yaa plafonné fi nga xam ne jikko yu rafet yi fi ñu nekk yaa leen plafonné ala yaa féete kaw xuluqin azim jikko yu rafet yi la doxale sawaat kon nee na ko aw jantanii gaañ nga ma ci sa bant bi ma jam yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yàlla daa yónni nag ci dëgg ak maandu fa aqid nii léegi nag damaa bëgg nga ma fay allahu akbar fa kashafa rasulullah sallallahu alayhi wa jox ko bant bi yëkkati yéeréem yéere soloon la yëkkati ba biir bay feeñ allahu akbar def ko nii yëkkati ba biir bay feeñ fa qaala ne ko istaqid ne ko fayul waxewu ko toowu fayul bu ko defee loolu xam nga loolu mooy waaje bon menacé nañ la mais non avec une toute simplicité lu normal la nee na dama koo gaañ nooru la nee ma man kay muñaluma damay day fay mais fayul mu yëkkati nekku fa naan ko mais mais sa wat yow kañ nga départ mais yow da dof mooy waxu ko loolu mais lée la mais yow ñi leen ñi leen sawaat bi alku na bu doon ñun noonu lay demee waxul noonu déedéet avec toute simplicité dafa yëkkati yëkkati fa kashafa rasulullah an mu yëkkati yéreem bi ba biiram bi feeñ fa qaala mu ne ko istaqid fayyul bi mu ko waxee lool nag waa sawaat moom daana rafayu fantanaqa fantanaqahu fa qabbala batna sawaat daal di ñëw rek daal di lëmasu biiru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy fóon daal di fóon biir loolooy loolu la def fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko maa xamalaka ala hada ya sawaad ne ko waa sawaad lan lan moo tax ba nga def lii lan moo la yóbbee ci lii nii nga def yow gaañ naa nee nga teg naa la bant bi ci biir nga ne dama laa ngaañ naaf dangaa bëgg a fayu ma yëgatil la sama biir nga ñëw kottu ma nii daal di sama biir bi lan moo tax nga def lool fa qaala mu ne ko Allahu akbar mu ne ko ndaw yàlla li xadara ma tera teew na li nga gis lii de moo fi am fii ñu nekk nii mooy yawmal taqal jalmaani bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi dajaloo fii moom xeex rekk a fi am ñu ne kuffaar yee fi des léegi nag fa aratu ma bëgg an na te nag ko wax xeex mooy surtout yi nga xam ne moom mooy foo jaar ay dee am te kenn xamul kan mooy dee xam nga avec les guerres yi nga xam ne dangay nekk ca ndox ma di sànni say missile dem ngeen ci sol bi en général kenn du ngeen deel lu ñu abaatu seen avion wala yu mel noonu mais yii nii nga xam ne face à la ay jaasee ki flèche ngeen di yor mooy ne fu ngeen jaar dee dina te nag kenn xamul kuy dee mu ne ko nag xadara ma tara li nga gis nii moo teew mooy xeexa fi am ñu na Quraysh fa aradtu man sawaat ma bëgg an yakuna axiral ahdi bika ma bëgg li dernier li nga xam ne moom laay am ci yow an yamassa jildi jildak Allahu akbar lu mujj li nga xam ne sama dernière gise ak yow sama dernier nekk ak yow mu bëgg sama yaram di laal sa yaram loolu laa bëgg moo taxoon mooy stratégie la mooy dafa teg pexe moom moo ko tey fexe génn ci ran bi ndax xam ne ne bu génnee yonent bi alei saatu salaam a ngi ñëw te fu mu romb am ku génn mu laal ak bant bi moom mu tay ko génn génn boo xam ne moom c'est flagrant moom yonent bi alei salaatu ñëw teg ko ci biir mu ne ko gaañ nga ma lan la bëggoon mooy li mu def allahu akbar ñii ñoo xamoon kan mooy alayhi salaatu wassalaam xoolal moo tax xubbu saxaaba lin nabi sallallahu alayhi amul kenn kenn ku tollu ñu ñoom ñi ñu bi alayhi moo tax li Abdullah ibn Mas'ud wax wax radiyallahu ne ixtaara yonent ne suñu boroom dafa tànnal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bés bi mu tànnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gënal ko ci bés boobu la tànn ñi nga xam ne ñooy ànd moom ñooy nekk ay saxaaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala bokk fa ñuy nekk ñoo soppe bi alayhi salaatu mu ne ko lii rekk la man dama bëgg dernière li may am ci yow an yama sa jildi jildak sama yaram daldi laal sa yaram looloo looloo tax ma def lii fa daa lahu rasulullah sallallahu alayhi wa bi xayrin yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi koy ñaanal yiw moom sawaat li nga xamante nii Euh, ci loolu la def euh, moom Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu taala anhu ardaa kon gis nañ ne kon fekke na Badrin euh, moom Sawaad waaye deewul bés boobu suñu boroom jëlul bakkanam bés boobu moom radiyallahu anhu ndax moom Sawaad ibn bi imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu ak Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma soloon nañu Euh, soloo nañu këne moom la yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon xaybar bi nga xam ne ci lañ ubbi xaybar ci comme niñ koy gisee incha allah buñ ci àggee ba mu fa ubbee moom da ko fa yónni woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam indiwaale woon tàndarma joo jële nga xamante ne dafa indi tàndarma joo xam ne daa gën baax mu ñëw yonent bi aleyhi salaatu ne ko ndax tàndarmay xarab xaybar yépp nii lañ mel mu ne ko déedéet dama amoon tàndarma joo xam ne rafetul ma joxe ci temps lu gën a lu ëpp comme que sama tàndarma qualité bee ginaaw mën a bon mooy qualité la boo xam ne radi tamrun radi tàndarma la joo xam ne dafa dese woon de mauvaise qualité la ma dem nag changer ko joxe ci lu bari ñu jox ma lu gën a néew nag ci tàndarma ju baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag tere woon ne loolu mooy li nga xam ne mooy ribaa te xadiis bi mel noonu ñëw na tamit ci naa Seydina Bilaal ibn Rabah bi nga xam ne ci leen di tàndarma ju rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko foo ko jële mu ne dafa amoon tàndarma joo xam ne mauvaise qualité la wala boog qualité moyenne la woon mu daal di koy weccoo joxe ci lu bari comme ñu ne woon da cee yor 2 daal di ciy joxe joxe ci 2 kilos ngir ñu jox ko ci 500 grammes yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ne déedéet aynu riba loolu loolu mooy loolu loolu mooy riba bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di tere ndax loolu dafa bokk. ci riba loolu lañ naan riba ul fadli riba al fadli bokk riba al fadli ndax riba dafa am euh, euh, ay façon comme riba al fadli riba nasi'a euh, muy ñaari riba yooyu riba al fadli mooy benn façon riba la boo xam ne mooy ne même produit la mooy ne man ceeb laa yor waa ju yor ceeb wala ma yor tàndarma waa ji yor tàndarma wala ma yor or yor or mayor yor argent waa ji yor argent léegi nag ma bëgg a wecceeku sama argent bi ak argent waa ji ma ne comme que sama argent moom mauvaise qualité la def na cinquante bii bu bees la man naa ko ci jox cinq cent gramme waa ci bu yàgg bi moom mu jox ma trois cent gramme ci bi nga xam ne mooy euh, euh, euh, mu weccoo ci bu bees bi loolu mooy riba dëgg nga ne man sama takkaay yi ndaw si damaa yor sama takkaay yoo xam ne euh, or la mais nag or bu yàgg la ndax fukki fukki at a ngi maa ngi koy takk daa am na or ay takkaay yu bees yu génn man nag damay dem ci bijoutier bi daal di koy jox sama or bu yàgg bii nga xam ne à peu près buñ joxee exemple ne bon à peu dix dix grammes la lay peser moom laa koy jox moom mu jox ma or ci or bu bees bi nga xam ne cinq grammes lay lay peser ci caq yu bees yi après ma tegal ko ci xaalis loolu yëpp riba la ndax lan at tamru bi tamri riban al al dhahabu bi dhahabi riban al fiddatu bi fiddati riban at bi tamri yooyu yëpp lu dul sawaan bi sawa yadin bi yad yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa al asnaafu ribawiya loolu ci buntu riba dañ koy bon doon na gën yaatu foofu insha allah amaana bon je ne sais pas je ci xaybar euh, ba ci histoire bi insha allah xam ndax buñ nee xaybar yooyu mooy dañ koy yaatal amaana boobu dinañ gën dugg ci côté riba soit ñu jël ñaar yépp riba al fadl nasiya wala ñu jël rek bo benn bi fii nii gin koo yaatal joxe ci tamit ay exemple yu bari yoo xamante ne nii <laughs> nit ñi dañ koy def yu bari ndekete yoo riba la voilà man daal sama ceebu Pakistan bii ma yor wala sama ceebu vallée bii nga xam ne moos fii lañu ko defale ci fii ci vale euh, euh, euh, nu mu tudd Richard Toll bii man daal seen ceeb bii nii ceeb la boo xam ne du ceebu dara léegi nag dama ciy jël cinquante kilos ceeb boobu daal di koy weccoo ak li nga xam ne ñu jox ma ci euh, trente kilos ceeb boo xam ne nag ceeb parfumé la nag loolu yépp riba la loolu riba la ndax dañoo war a tolloo yadan bi yan tolloo bi benn affaire la te boo koy jox mooy ne liñ naan loxoy kajoor dafay weesaloo dama lay jox am nii nga téye jox ma ci beneen loxo bi ma téye mooy sur le champ lañ koy def yeneen bi yedd voilà loolu bu ci benn manqué rek walla am ko wàññi am ki nga xam ne mooy faqat arba sa def na riba ki nga xam ne moo jël ak loolu amul naan waa man damay jël moom mi may def riba moom mooy am déedéet loolu yéen ñëpp la mooy ne mooy ne yéen ñëpp la riba la loolu sawaat bii nag moom la kii woon alayhi salaatu wassalaam bokkoon na ci li nga xam ne moom la yónni woon foofale ci xaybar moom mu doon ba mu indi woon tàndarma ji benn bés da ko fa yónni mu ñëw indaale tàndarma joo xamante ne ju mel la doon mais moom sawaat ci boppam keroog badrin ghazwatu badrin moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne jàppoon nañ ci Quraysh yi ay prisonniers moo jàppoon Xaalid ibn Hisham moo jàppoon Xaalid ibn Hisham bokkoon ci koño koju mooy mbokk Abu Jahlin yi moom moo ko jàppoon euh, prisonnier moom mi nga xamante ni mooy euh, Sawaad ibn Ghaziya radiyallahu taala wa arda euh, nit kooku nag mooy xam nga dafa am riwaaya yu ñëw ne sawaat la woon te loolu wax nañ la Seydina Abu rek ak Seydina Abu Sa'id ñoom ñoo ko solo euh, te imaam ad nii moo ko solo tamit mais am na ñeneen ñu ñu ne du du sawaat bi ñu joxe yeneen tur yeneen tur euh, ne mais du sawaat lañ wax mais nu mu ci demee mooy nu mu ci mën a demee mooy imaam ad-Daaraqutni ci sunanam solo na lool te bi mu ko soloowee dane abu sa'id al-xudri ak seydna abu hurayra radiyallahu anhuma dane ba'atha sawaad ibn an-nabiy sallallahu alayhi wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha sawaad ibn ghaziya axaa bani adiy wa amarahu ala xaybar mu daal di koy def moo moom moo jiite woon xaybar mooy mu nekk fa amir léegi nag fa qadima alayhi mu daal di fay jóge nag bi tamrin janib mu indi fa tàndarma joo xam ne nag ju rafet la léegi Eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ko fay laaj bi mu ko laajee nag ci la ko ne waxe ne moom tàndarma ju baaxul ji la yoroon nag après ñu daal di koy ñu weccoo ko bii mu wan ko ne déedéet mbir yi eh, loolu day nekk li nga xamante ne nii mooy riba kon moom sawaad radiallahu taala anhu wa ardaa moom nag loolu lañu am ci tarjamaam euh, mooy bariwul waaye jëfam ji mu ngi ko def keroog bi nga xamante ne ci la yonent mi aleyhi salaatu wasalaam doon defar sàppe yi moom sawaad ibn ghaziya ci badrin mu ne ko gànjama kaay ma fayu moom radiallahu taala wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa léegi kon euh, fàtte woon naa benn affaire mooy tarjama noo mu tudd déedéet déedéet euh, euh, muy xadiis bii nii ñu gis taxriiju xadiis bi xadiis bii muy xadiisu sawaat bi imaam ibn isxaaq moom gis nañ ne moo ko solo te bi mu ko solowee moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley dane xabbaan euh, ibn waasi' moo ko nettali an ashyaaxin min qawmi mu jële ko ci ay góor ci ay ñoñam ñooñu bu dee ne bu ne euh, ñooñu ay saxaaba lañ radiyallahu taala anhum mooy ne euh, day nekk loo xam ne kon lu xasan la waaye imaam abdurazaq ak imaam albagawi daal dinañ koy solo te sanadu imaam abdurazaq bi raxmatullah alayhi bu xasan la waaye mursal la naka noonu imaam alwaaqidi solo na ko imaam altabaraani daal dina koy solo comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al tamit indi na ko ci majma mu ne rijaaluhu thiqaat góor ñi nga xam ne ñoo fa nekk mooy góor la ñoo xamante ne nii mooy ñu dëgër lañu kon loolu da gis ne kon mujj mu nekk xadiis boo xam ne kon bu wér la ci di wax ci euh, sàppe gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wasalaam doon sàppe jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon bi nga xam ne moom alayhi salaatu wasalaam si la sàppee sàppe yi ba pare imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne summa àddala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sufuufa wa raja'a ila al-ariish fa daxalahu wa ma'ahu fiihi abu bakrin laysa ma'ahu fii ghayruhu mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi e, defare sàppe yi daldi leen jubal ci la dellu moom aleyhi salaatu aleyhi salaatu ci al arish di xayma boobu ñu ko defaroon fa daxalahu mu dugg fa wa maahu ànd ak moom fii abu bakrin seyyidina abu bakrin radiyallahu taala anhu laysa maahu fiihi ghayruhu